tey nag comme niñ ko wax woon mu war a duggaat moom sëriñ bi radiyallahu taala anhu ci beneen pàcc ba léegi ci mbëmbëstal mi ci muqaddima bi ci introduction bi mu def faslun fil wird mu ne faslun ab sous-chapitre faslun ab pàcc fil wirdi ci wàllu li nga xam ne mooy wird waalan mooy wird dina wax moom fi nga xam ne moom sëriñ bi radiyallahu anhu dina wax euh, euh, euh, baat bi fan la jóge waaw comme ni nga xamante ne nii noonu lañ koy gisee insha allahu taala waaye ci gàttal rek al wirdu ci warada la jóge warada yaridu mooy day tekki root mooy ki nga xam ne day dem di uti ndox waaw ñi nga xam ne dañuy dem fa ndox ma ne voilà warada mooy dem ci fi nga xam ne ca almiya fa ndox ma ne waaw buñ nee alqawmu yariduuna wala yaridul qawmu alma wala alal ma wala yooyu mooy nit ki day dem ci ndox ma ngir rooti nekk fa daldi eh, tiim ndox ma fa muy ne surtout ñu mar ñi eh, buñ nee wird nag ci li muy tekki mooy an nasibu min al ma moo tax day tekki bokk na ci li muy tekki ab ab ab cër ci ndox mi waaw ma nga xam ne moom la nit ña dem di fàggu ji dem ngir rooti ko waaye tamit day tekki li nga xamante ne benn pàcc la boo xamante ne nii nit ki da koy julli ci guddi gi loo xam ne wàll lu muy julli loo xam ne ay naafila yu muy def nga xam ne da koy def di ko saxoo nga xam ne loolu dañ naan ah moom de def na wirdam tey ci wàllu julli waaye ci wàllu koor koo xamante ne semaine bu ne moom moom moom da koy def comme aj comme ni yonent bi alayhi salaam doon def bésu alxames yi bésu altine yi alxames yi kooku mën nañ loolu dañ koy tudde tamit wird voilà loo xamante ne lu baax looy def daal di ciy sax di ko def saa su ne mu am waxtu moo tax dañ koy woowe tamit ci wàllu alquran buñ nee wirduhu min al quraan waa ji qaraa jàng na wirdahu min al quraan jàng na wirda mooy li nga xam ne cërëm li nga xam ne moom la def ci al quraan wala ay zikar yu muy def yoo xam ne ay tudd borom bi tabaaraka wa taala wala yoo xamante ne nii ci yëfu baax yi voilà kon loolu lépp dañ koy woowe li nga xam ne mooy wird kon nag mu ne pàcc ci loo lële al wirdu nag xam nga dafa am al wirdu alhamdulilah am al waarid al wirdu fii nag li ñuy wax fii nga xam ne moom la ulama tasawuf as-suluk radiyallahu anhum di wax mooy façon jaamu yàlla la goo xamante ne nii nit ki eh, ndax loolu lu ah, lu jara ngir ñu def benn mëmbëstal mu ndaw mooy ne eh, ab jaamu yàlla la bu nit kiy def moo xam ay zikkar yu muy def comme niñ ko tudde ne wala alquran pa wàcc pa ab pàcc ab xaaj loo xam ne wala ab jukki juz'un min alquran loo xam ne lu muy jàng bés bu nekk mu am lu mu ci jàng waaw wala mu def ko sept jours comme ni ko lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu doon defee nga xam ne looloo nekkoon seen wird seen xisb min al quran noonu lañ ko doon jàngale ba jeexal nga xam ne semaine bu nekk dañuy jàng kaamil bi voilà nga xam ne day sax nit ki da ciy sax di ko continuer mu am waxtoo boo xam ne da koy def waaw te loolu cosaan bi waxoon nañ tuddoon nañ ko fi mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne nii ibn Hanbal rahmatullah alayhim ñoom ñëpp soloo nañ ko muy xadiis sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nga xam ne nee na dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ayyul a'maali ahabbu ila Allah ana yan ci jëf yi ñoo gën a sopp lu ca yàlla tabaaraka wa taala mu ne adwamuha wa in qal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne la ca gën a sax même bu dee dafa néew waaw ndax kat yëg leen ne borom bi tabaaraka wa taala laa yamallu du nekk koo xam ne day deñ ah di leen fay xatta tamallu fekk yéen arrêté wu ngeen di jëf lu baax fu ngeen jëfe lu baax rek ak lu baax lool lu mën a néew néew néew seen borom tabaaraka wa taala moom pare na ngir fay leen ci loolu le te loolu yii nii yépp ñuy wax ni xam nga gisoon na voilà bi nga xamante ne gisoon nañu ko ci li nga xam ne mooy li jiitu woon walillahil hamdu wal minna kon nag mu ngi noonu le léegi kon loolu mooy cosaan bi te tamit yonent bi alayhi salaatu salaam le fait que mu ne toggoo leen ci jëf yi loolu mooy kon jaam ñi jullit bu nekk man nga ne man de ci jaamu yàlla bii alquran de man maa ciy toggoo loo xam ne dama koy jël sama digganteeg sama borom waaw ndax day nekk loo xam ne looy jël ak sa digganteeg sa borom la ne danga koy def waaw fekk borom beeg lay may nga man ko dañ ko def mu nekk loo xam ne lu lu lu day nekk loo xam ne lu sax la même bu dee lu tuuti la nga ne man de alquran bés bu nekk dinaa ci jàng ñaari feuille ñaari page loolu jël naa ko ci sama suba gu nekk ngoon gu nekk ñaar loolu noonu kook di ci sax loolu noonu sunna la yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam moo ne iklafu gar toggoo leen minal amali ci jëf yi maa tutiqoon waaw loo xamante ne di ngeen ko man lu ngeen àttan loolu benn la naka noonu tamit la mën a jële ci azkar yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam jàngale ci sunna mu feeñ toggoowu naa que ne bés bu nekk dinaa def lii ci suba gi ngoon gi dinaa def lii loolu sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la waaw moo tax ñi nga xam ne dañ koy weddi sëriñ bi dina ñëw ci gaa yooyu nga xam ne dañuy weddi naan ay wérdi yi ñuy wax ak yooyu taxawul ah que ne ñooñu vraiment mooy euh, lenn li ñenn ñi moom ak ak ak ak ak ak ak ak ñàkk xam la ñenn ñi nag ak tay taylu la ginnaaw bi ñu xamee. wu nekk benn jumuut rek sax ci benn mbir ne lii baaxul parce que am na ñu koy wax may répéter waaw am na ñoo xam ne nag seen yéene sell na waaye dañoo xamul dañ leen a war a xamal waaw kon ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax comme ni ñu ko gisee léegi waaw te yonent su suñu boroom tabaaraka wa taala moo ne wax wadhkurullaha dhikran kathiira tajiduhu di ngeen ko fekk indallah fa seen borom tabaaraka wa taala huwa xayran loolu de moo gën de tey la ngeen la seen borom nangu ca loolu li ak lam neen cay fay wa a'zamata moo gën a màgg ajran ak pay wastaghfirullah dellu leen di ñaan jéggal seen borom ndax borom bi aji jéggalaa kon la aji yaatu yërmande la waaw te loolu bokk na ci yi nga xamante ne nii moom la suñu boroom tabaaraka wa taala daal di njëkk digal yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi comme ni nga xamante ne nii noonee la leere ci euh, xadiisam ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquraan waaw wadkur isma rabbika bukratan wa asila del tudd sa turu boroom bukratan suba yow asila ak ngoon jullee ngi ci mooy bi ci gën a màgg waaye du lool kese loolu lépp ay cosaan la ci mbir mii nga xamante ne moom la léegi nag mu des beneen affaire boo xam ne amaana suñu waxtu may ñu ko wala duñu ko may bu bu jeexul après ñu continuer ko bii di ñëw insha allah mooy kon loolu wax nañ la première affaire mooy jullit bu ne man nga ci li sax ci alquran ak sunna nga jël ci alquran loo xamante ne yow yaa koy gàlloo loo attan di ko jël sa diggante ak sa borom di ko def saa su ne ci waxtu woo xam ne wala nga ne semaine bu ne wala weer wu ne wala ma ne weer wu ne bëgg dinaa ci jël naa wooral ci sama borom ñetti fan comme ni nga xam ne noonee la koy nent bi alei satu salaam daal di digale woon waaw loolu noonu muy def noonu muy kont muy muy wéy di kii loolu wér de la ci moom waaw